min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam lil imaam ash-shaykh al-haafiz al-imaam shaykhul islaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahmatullahi alayhi ah kon insha allah ba léegi ñu ngi woon ci muqaddima bi mooy ci mëmbëstal mi eh, bi nga xam ne moom laal imaam def ci téere bi ci kanamu téere bi muy introduction bi ñëwoon nañ nag fi nga xam ne ci la doon wax yoon wi nga xam ne moo gën que ne mukallaf bi ki nga xam ne mukallaf bi dafa yeey ci moom ginnaaw ba xamee ne àddina nii la mel ginnaaw ba xamee ne yàlla da koo bind ngir mu jaamu ko ah. mu daal di sóob boppam jëmale boppam yu nit ñu baax ñi te sóob boppam sóobuwaayu boroom xel yu leer yi ak boroom clairvoyance yi waaw waajal yooyu yëpp nag waaye bu ñëwee ba koy def yoon wi gën a jub gën a baax te moom kese fi am sax ndax weneen bu nee aswat fii dekkiwul ne ah kon am na weneen yoon wu baax weneen yoon baaxul mukk weneen yoon dekkiwul fii que ne daa am leneen lu muy jënale déedéet benn yoon bi kese fi am kenn borom bi moo nanguwul ku agsi ci moom te jaaroo ci yonent bi alayhi salaam <laughs> qul euh, suñu borom ko qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah borom bee wax yonent bi salaam waxal jaami in kuntum dem nekk ngeen tuhibbuna allah da ngeen a sopp buur yàlla ah moom ngeen di woote woo borom boobu nag nee ma <laughs> nee leen ma jottali leen que ni na ngeen sopp man. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ma soppee ci la leen di sopp waaw qul atii'u allaha wa atii'u rasul wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen koy topp di gindeeku lan mooy mafhum bi bu ngeen ko toppul bàyyi ko fi lan ngay dégg ci gannaaw da ngeen dig sànku kon amul weneen yoon de lii bu nee wa aswab li gën a baax sauf que xam nga léeg-léeg lii mooy yoonu xam-xam voilà moo tax ñoom ñoo mën a ragal yàlla innama yaxsha allah min ibadihi al ulama dëgg ñuy ragal yàlla dëgg dëgg ragal ci jaamal yi mooy ñi xam mooy boroom xam-xam xam-xam du dara lu dul ci yonent bi alayhi salaatu kon nag lii mooy yoon ku ko fi bàyyi topp leneen da ngay dëng da ngay réer waaw ku fi bàyyi yoonu yeneen saa yi am li wér ci moom topp ci leneen ay coono nga ciy am doo amuk pay d'ailleurs ay duma nga ciy am à la <laughs> kon nag affaire baa doon waxoon na la au mooy lan yoon yooyu moom moom mooy lan <laughs> mooy bi jub de te gën cee dëggu gën cee jub te mooy bi jub beneen bi jubut mooy fexe di yar sa bopp di jikkoo li wér te tukkee corante ma saa salaam léegi nag sangu sang yi sangu ñu mujj ñu ñi mu ñu ñu jiitu ñeeg ñépp léegi foofu la ñemoon ak ñi ñëw mu julli woon ci moom ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne waqad qaala allahu taala mu ne ta borom bi tabaaraka wa taala de nee na wa taawanu ala albirri wattaqwa mu ne kon te borom bi tabaaraka wa ta'ala nee na wa nee na te dee leen dimbali alal birri ci giiw wa taqwa ak ragal yàlla <laughs> ndaw laaya bu bari ay ay ay ay ay waaw l'islam bi yëpp mënoon nga ko tënk ci li wa alal birri wa taqwa dimbalinte leen relation entre nit lii la alal birri ci yiw ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla lépp loo xam ne boo ko dimbalee nit lu bon la mu koy def boo ko dimbalee yow yàq moo ma yet waaw ndax moom la continuer laay bi ta'awanu ala ismi wal udwan te bu leen bu leen dimbali ci loo xam ne bàkkaar la akum noonu waaw comme que dimbal dane ngeen dimbali wante ci yiw ak ragal yàlla mu ne lool suuratul maa'ida la ne mooy ñaareelu laay bi mu ne waqad sahha an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam te wér na tukkee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kaana nee na wallahu fi awni al-abdi ma kaana al-abdu fi awni axiihi waaw muy hadiis boo xam ne al-imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi moo ko solo al imaam boo demee al sëriñam imaamu Ahmad na ko noon al imaam Abu Dawud ak al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Zawra at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Majah rahmatullah alayhi ñoom ñépp ko solo muy hadith Mawlana Abu Hurayra hadith bi nag ginnaaw guddul yi mais al imaam da cey jël rek li nga xam ne moo ko ci tax a jóg rahmatullah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam kon nee na kon wér na ci jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy imaam Muslim a ko solo jële ko ci sayyidina wa mawlana Abu Hurayra hafizu sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wallahu ta borom bi fii awnil abdi du deñ di nekk ci dimbali di jàppale ab jaamam maakaanam fekk rek al abdu jaam boobee fi awni mu ngi ci dimbali di dimbali ki nga xam ne mooy frère mooy mbokkam frère am nag waxul ki nga xam ne ñoo bokk nday baay wala ñoo bokk nday wala ñoo bokk baay de frère en islam waaye frère en maam Adama alayhi salaatu wassalaam fekk yemul rek ci julli de julli de sa bokku jul jaam. ni yow même bu dee yéeféer lay ate la nga man koo dimbali ci loo xam ne du mooy yàlla kooku da koy dimbali fekk yaa ngi dimbali nit ñi nekk ci loolu xamal ne borom bi du denc la dimbali yow waaw waaw léegi mu ne kon hadis boobu la njëkk mu ne wa annahu kon imaamu muslim ko solo rahimahullah mu ne wa annahu te dëgg-dëgg moom ne qaala nee na alayhi salaatu wa salaam ba léegi. man dalla ala xayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi mu ne man la képp koo xamante ne nii dafa tegtale ala xayrin ci yiiw falahu ñeel na waajoo jële mislu lu mel ni keemu ajri fa'ili keemu ku ko jëf ni moom comme waaja jëf waajoo xam ne xamul woon ne naafila guddi baax na nga fexe ba mu wax ko xamal ko ko mu koy def yow mi ko xamal moom buy taxaw di naafila da am lu mel ni moom yoolam ba muy am lool waaw ah, loolu imaamu muslim rahimahullah ibn al-Hajjaj moom moo ko solo ak ki nga xamante ne mooy sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak al imaamu Abu Dawud ak al imaamu al imaam Abu Dawud mbokku imaam Muslim noonu ñoo bokkoon sëriñ imaam bokkoon nañ ay sëriñ waaw bokk na ci seen sëriñ yooyu gën a siiw mooy al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal seen sëriñ la woon moom ak al imaam Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi taalibe la woon ndax demee ci sunan bi am na xadis boo xam ne mu ngi koy jëlee ci al imaam Muslim ibn al-Hajjaj ak xadis boo xam ne mu ngi koy jëlee ci imaam Abu Dawud directement voilà kon ñoom ñoon ñoo ko solo muy xadisu ki nga xam ne mooy Abu Mas'ud al-Ansari ah al-Badri muy Uqbat ibn Amr ibn Thalaba voilà radiyallahu ta'ala anhu al-ansari al-khazraji an waaw moom moo soloo xadis bi waaw yonent bi alayhi salaam ne man dalla ala xayrin képp koo xam ne tegtale nga ci liiw falahu mislu ajri fa'ilihi waaw euh, day di nga am lu mel ni payu ka xam ne moo jëf-jëf joo jële parce que bon en fait xadis bi li tax yonent bi alayhi salaam wax ko dafa am benn waay bu ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne yonent bi alayhi salaam ah man nag xare bi daa am te man bëgg naa dem waaye nag sama war waay wi ma war a war daf bon dafa loof waaw waaw war waay wi ma waroon a war sama jëleen bi wala fas wi dafa faatu wala dafa loof en manumaa yóbbu léegi nag yonent bi alayhi salaam damaa bëgg nga yebal ma mooy utal ma loo xam ne moom laa yeb mën a participer ci xare bi yonent bi alei saatu salaam ne ko maa indi ne ko ah euh, man de awma lu ma la yebe waaw am benn waay bu ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ana adulluhu ala man yahmiluhu yonent bi alei saatu salaam waa ji am ci mbooloo mi am ku ne ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man dinaa la tegtal koo xamante ne nii pas moom man ci sama bopp maa de koo xam ne moom bu ma bu bu ma boo ma joxee ndigal ma wax waa mu dem ci moom moom dina ko mën a utal loo xam ne moom lay war ba mën a participer ci xare bi bi waa ji waxee loolu nag yonent bi alayhi fa qaala rasulullah sayyidina Uqba ibn Amr ah mu ne muy Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi saase la ne man dalla ala xayrin falahu mislu ajri fa'ilihi képp koo xam ne tegtal tal nga ci yiw di nga am lu mel ni payu ka nga xam ne moo jëf yu doo jële kon mu ngi noon xamaale nañ ci kon li tax xadiis bi yonent bi alay salaam salaam waxoon ko léegi al imaam an-Nawawi rahimahullah muy continuer ba léegi mu ne wa annahu te yonent bi alay salaam qaala nee na li Ali muy wax na Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-Ghalibi rabi'u khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abu sibtayni abul hasan wal husayn radiyallahu ta'ala anhum mu ne ta moom sax na ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na wa annahu qaala wax na kan la wax li aliyin wax na sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ne ko fa wallahi la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min humuri na'am waaw <coughs> hadis bii nii saxiixayni imaam seen sëriñ al imaamul Buxaari imaam Muslim solo nañ ko na ko noon seen sëriñ di al imaamu Ahmad ak seen beroon <coughs> mbokku taalibi daal imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhim ñoom solo na ñoo solo hadith yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy hadith mi nga xamante ne nii Seydina Sahl ibn Sa'd ibn Malik muy Sa'd ibn Abul Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na Seydina Ali radiyallahu anhu fekk ab xare la woon keroog fi nga xamante ne nii mooy Xaybar waaw <laughs> xare Xaybar la woon yonent bi alayhi ba mu joxee drapeau ba mooy ba mu nee dinaa jox drapeau bi koo xam ne daa sopp yàlla yàlla sopp ko waaw daa eh, daa sopp yàllaa ko yonentam yàllaa ko yonentam alayhi salaatu daal di koy sopp Seydina Omar radiyallahu anhu moo tax Seydina Abu Hurayra it daal nay solo xadis boobu mu ne Seydina Omar nee man keroog laa bëgg jiite dara non keroog moom ndax yonent ma ne saa saam kat li wax daa ya moom mu sopp yàlla ak ma ne saa saam sopp ko tu vois ça mu ne keroog laa bëgg jiite dara moo tax ma xaw a yëkkamte ko ngir ngir ñu jox ma ko ma ne saa saam woote ne bañ xëyee mu ne ayna Ali ibn Abi Talib ayna Ali <laughs> waaw bam ne dinaa jox drapeau bi <laughs> nga xam ne borom bi day ubbi Xaybar jaare ko ci loxoom tataay yahuud yi forteresse juif yi tey la ko borom bi ubbi ci loxoy koo kële nga xam ne borom bi sopp na ko ndawam bi alayhi salaatu wassalaam topp ko te moom it borom bi tabaaraka wa ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam mu laaj ne ana Seydina Ali radiyallahu ñu ne ko ah ah moom de day bët yi day jàmbat bët yi waaw bët yi daal moo doon metti yeneen ma saab woo ko mu ñëw mu daal di tifli ci bët yi waaw ñaanal ko mu wér ji saase mel ni masula am wànnent wala dara lu koy metti ji bët waaw léegi ci la ko joxe nag drapeau bi ba muy dem ci la laaj yonent bi alayhi ne ko mais damay xareek ñoom ngir bañ mel ni ñun ah mën a ko demal ba foofale ba ci seen ëtt ñoom waa xaybar ñii boo fa wàccee nga woo leen ci lislaam te nga xabaare leen ci li nga xam ne moo war ci ñoom ci xaq yi nga xam ne moom la yàlla teg ci ñoom fa wallahi maa ngi wàcc yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min an yakuna laka humrun na'am mu ne ko waat naa ci yàlla ne yëgal ne man rasulullah maa lay wax yow ali <clears throat> radiyallahu anhu la an yahdiya allahu bika boroom bi daal di gindi jaare ko ci yow rajulan benn nit waahidan nguy képp kenn kese boroom bi def mu gindee ko kooku nag mën naa nekk yéeféer boo xam ne xamuloon diine nga xamal ko tax mu duggul ci lislaam mais man na nekk jullit boo xam ne li ko war ci diine xamu ko am loo ko ci xamal ba tax mu commencé jóg ci loo xam ne ala bayyina lay tegu ci ala basiratin ci lu leer lay teg ci li nga xam ne moom lay jaamoo yàlla xam ni muy jaamoo yàlla kooku borom bi nga jaare kooku nga gindee ko mën a njàppam mën a julleen julli gu jag xam ni ñuy woore nan la ñuy jànge alquran gu jag ba mën a julli nan la ñuy jànge fatiha loolu nga xamal ko ko kenn kese borom bi borom bi ko xamal mais jaare la ko ci yow xayrul laka moo gën ngir yow min an yakuna ngir mu nekk laka ñella xumru naam waaw xumru naam yoo yële muy gëléem yooyu nga xam ne dañoo dañoo dañoo nga xam ne moo gënoon a ci li arab yi doon am mooy rek nga amul lépp luñ doon a tey ay milliards en dollars US nga amoon lépp borom bi jindi benn nit la ko ci yow moo gën loolu la waaw kon nag mu ngi noonu kon xadis boobu muttafaqun alayhi la waaw mu ne kon yonent waaye saa saa wax na li léegi nag yii nii xadis yi mu filim yëpp mu ne nag loolu nag moo tax fara aytu ba ma gisee yëpp wéri ci yonent bi alayhi salaam fara aytu ma gis man imaamu Nawawi rahimahullah an ajmaa ma daal di dajale waaw muxtasaran loo xam ne lu ñu tënk la min al ahadith waaw ci ay xadis as-saxiixa yoo xam ne nag yu wér mustamilan yoo xam ne day lamboo ala ma yakunu tariqan loo xam ne day nekk yoon sóobuwaay li saahibihi ngir ka xam ne moo nangoo doxe xadis yi di daal di jikkoo wóolu yi di wax ila al axira nga xam ne moo nekk yóbbalam mooy gaal gi nga xam ne la waaja doon wax ah ki mu doon wax ah nga àjjina moom géej la gu galaañoo ña nag dañu ko dañoo ut gaal jël jëf yu baax yi def ko gaal mën a jàll kon nag mu nekk loo xamante ne xadiis yooyu nga xam ne ñoom laa dajale fii waaw du xadiis yu gudda gudda gudda gudd du xadiis yoo xamante ne daa jël xam nga waxoon nañ la ay mille huit cent ah et xadiis la waaw fii mu ne <laughs> suñu doomu jamono naa ma saa yow yow nga naan daal loolu bariwul loolu nga muxtasar parce que mii nuñu mii nuñu yooyu parce yooyu moo tax <laughs> waaye saay saay yow nag ah fii loolu bari ñu naan ma ma ne la non c'est déet c'est sëriñ bi bul wax loolu waaye yow itam eh, foofu lan la bare saay <laughs> yow boo gisoon sexaax yi sax imaamul Buxaari ñaata xadiis la <laughs> ah yow sax imaam Muslim ñaata xadiis la xaaral lool yow loolu li li lii ñu yor bi un tiers <laughs> kon kay bu boobaa yow war ngaa xam ne kon affaire yi mu ngi noonu kon nag mu nekk loo xam ne ab tënk la min al ahadith sahiha ma dajale ci fii ay hadith yoo xam ne yu wér la mustamilan ñu làmboo ala ma yakunu loo xam ne day nekk ci kaw loo xam ne day nekk tariqan yoon li saahibihi ngir boroom ila al axira ngir jëm al axira ka nga xam ne xayrun wa abqa moo gënta mooy bi saxa wa muhassilan waaye nit ki waa ji man cee <clears throat> amee lambay ci am ci li aadaabihi al-baatinati waz-zaahira nga xam ne day lamboo teggin yi nga xam ne al-baatina mooy yu nëbbu yi waz-zaahira ak yu biti yi baatina mooy lan mooy aadaab yi nga jaam bi war a am nga xam ne ko ci amee ci xadiis yi yi mu war a am digganteem ak boroomam waaw li yaakaar yàlla kese. di wéeru ci yàlla kene di xam ne yàlla nga koy fuglu fu mu man di nekk te lépp lu ko dal ci lu neex ak lu naqari borom bi la que nekk ci désert bi ak mu nekk ci biir Manhattan biir Ndakaaru biir Sandaga benn la wàññiwul dara ci gis-gisu borom bi ak fuglu bu mu koy fuglu am ay teggin yoo xam ne dina am kersa borom bi di gis mu koy def ci yoo xam ne yu borom bi xaraamal waaye dina am kersa yu borom bi digle ne def leen moom borom bi de yëddu nit ñi moom du ko fekk ca ña nga xam ne ñoo jëf li borom bi digle waaw teggin yooyu muy am digganteem ak boromam nga xam ne da ko ci ame mu xas wa mu xasilan li adaabe waaw waaw nga xam ne xadiis yi dafa dëppoo daldi eh eh lëmb ëmb li nga xam ne mooy teggin yoo yële albatina yu yu biir yi wa zahir ak yu feeñ ak jaam yi yi ngay tegginoog jaam yi waaw jaam yi nag du nit ñi kese ak animaux yëg njaay àll yi jàpp mbaam mi di fëgg di door rek ak xar yeeg yooyu loo romb kat gi lu jabul la dara muus mi dox fii nga romb ko rek moom kii rek nga kaj biiram bi moomu mu dee lool lool lool mooy lan ah même xatta garab yi doo ñëw di yàq romb rek dagg fii déedéet doo def lool même mbir yi sax kaas bi nga naane wala goble bi nga xamante ne nii jetable la boo koy sànni sax da nga koy teg ndànk ndax teg gi lu biti yi nga xamante ne moom nga xam te xam ne lépp loo xam ne lu existe la day sant boromam di tudd boromam tabaarak wa taala nga xalaat lool ne ah moo tax goble bi bu ma naan ba pare yëkkati ko ko ma pal rek tulli ko fële déedéet waaw. ay teggin la lay may yu biir yi ak yu biti yi yu biir yi ak sa borom yu biti yi ak jaam te lépp boroom bi kese tax loolu la lay may jaami'an mu nekk xadiis yoo xam ne day dajale ba léegi li targhib di xemmem loo xadiis la yoo xam ne yi ma yi may dajale fii man imaam an-Nawawi ginnaaw yi ma leen wax ne moom la am li targhib waaw day xemmem loo jaam bi ci yu rafet yi day xemmem loo baam jaam bi am ngërëmu yàlla day xemmem loo jaam bi lépp loo xam ne moom moom moom la borom sopp waaw wa tarhib waaye di ko tiital di tiital jaam bi ci yoo xam ne mu moyta ne ko borom bi waaw te xam ne ah borom bi du jaam de te bindul nit ñi ngir fo wa ma xalaqtu samawat wa ma xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin nee na bënduñu asamaan yeeg suuf yeeg li ci diggante ngir ngir fa waaw parce ñun ay fo dañuy fo ñun borom bi léegi yéen fo leen mukk waaw te borom bi amul kenn ku mën a weñ loxo wala ku tax ba li mu namm am te gis nga li ngay nekk ci lu baax mu génne la ci suba tarfatal ayni jëme la feneen kenn manu ci dara de ngay tiit waaw. janaaxay xawfin war rajaa tër naawal dem ci sa borom ak ñaari laaf yooyu kon nag nit ki hadis yooyu nga xam ne day dajale bi xemmem ci borom bi waaye di ko téet en même temps jalaal ji jalaal ji nga koy bàyyi xel waaye ak jamaar ji surtout al jamaar côté taar bi beauté bi mbaaxam yaatoom bëggal nit ñi yiiw waaye de xam na nag ah, rahmatullahi da waasi' inna rahmati waasi' waaye mooy boroom <laughs> nabbi ibaadi anni anal ana mu waxal sama jaam yi ken man ar-ra'uufur rahiim wa anna azaabi huwa al-azaabu ash-shadiid waaw waxal ta eh, eh, xabaare lew sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadi sama jaam yi waaw këne ana man borom bi tabaaraka wa ta'ala de maay borom aji jéggalaa koon Allahu akbar waaw gu mag waaye wa anna adaabi yëgal leen nag këne sama mbugal huwa al adaabul aliim mooy mbugal mu tar mi de waaw jaam bi daa war a xam loolu te borom bee ko wax waaw ana al-Ghafuur ar-Rahiim maay borom jéggalaa koon gi ar-Rahiim aji yaatu yërmande waaye wa anna azaabii huwa al-azaab al-aliim sama mbugal mooy mbugal mu tar kon at-targhiib wa at-tarhiib kon inshaa Allahu ta'aala xam naa bii di ñëw mu daal di jeex wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin